ah defal li nga xam ne moom nga gis ne moo gën te nga kafaara loolu mu doon jox conseil benn saxaaba benn jàppal xadiis Seydina Abu Hurayra waa ji daa def ba pare ba mu reeree ba lekk après xëy ñëw gis yoneen saasam laaj ko yoneen saasam ne ko waaw kay loolu la sax man xalafa mu wax nag def ko mooy pour du kaw pour yow kese xam nga fële tam nga ne Seydina Samura moom la yoneen saasam doon waxal est ce kon pour ñëpp la mu fii mu wax ne pour lii mu wane ne non pour ñëpp la man xalafa képp koo xam ne waatati na ala yamini képp ko waatati ne dina def lii wala du def lii faraa mu gis xayraha lu wuteeg lool xayran minha lu gën loolee fal yukaffir an yamini muy digle bu yore saasana ja wal yafal alladhi huwa xayr mu def li nga xam ne na kafaara te def li nga xam ne moo gën mu xam ne pour ñëpp la léegi nag yore tubaab yi saasana dafa tudd xaashaahu ah, façon nit yi nga naan xam ne ñoom lañu xamee xool leen dee leen dégg li may wax waaye bu leen xool li may def wal iyaadu billah quel mauvais quel mauvais wax bu nit mën a génne ci làmmiñam kilifa buy wax loolu kim kookee waaw waaw kim kookee parce que il n'est pas cohérent que nit ñëw naan walaa lii def leen lii def leen lii bu jëf jotee moom mu def le contraire xanaa déggoo li Seydina Ibn Mas'ud wax keroog <laughs> ndax Ibn Mas'ud waaw ah. bi mu nee ndaw si yeneen saa salam rëbb na al waashimaak mustawshimaak mutafallijaat lil xus waaw bi mu ko waxee ndaw sa de dégg ko ñëw fekk so na ko yow dégg naa yaa rëbb ñii ak ñii ak ñii mu ne ko lan moo ma téema duma rëbb ñu yonent bi alayhi salaam rëbb yàlla rëbb yonent salaam rëbb te mu ngi ci téere bi yàlla bi ndaw si ne ko hé nooso man gis nga ñaari côté téere yi alquran bi ñaari page yi ñaari kii couverture yëpp jàng naa leen ba mu jeex te lii nga wax gisuma ko ci mu ne ko boo ko jàngoon bu baax alquran bi ñu ko gis xanaa jàngoo ci bay suñu borom bi wax lépp lu leen yoneen saa sallam dama maa ataakumu rasul faxudu wa maa nahaakum anhu fantahu ndaw si ne waaw mu ne ko kon nag mu ndaw si ne ko hé yow Ibn lii nga wax ne loolu la yoneen saa sallam bu yow gis naa ko ci sa soxna Ibn Mas'ud ne ko radiyallahu anhu ma eh demal kër ga nga xool est ce que ko gis ci moom ndaw si dem ca kër Seydina Ibnu Mas'ud daal di xool gis <laughs> gis soxna Ibnu Mas'ud gisul dara li li li di tere li yooyu xaasal lu bu quoi mu ñëwaat moom itam sincère ne ah dem naa waaye gisuma ci dara mu ne ko <laughs> bu doon ne loolu lay def doonuñu woon dëkk ak moom doonuñu woon sëy moom ba pare ne idan lam ahfaz wasiyata Shu'ayb idan <laughs> ne ko konoon te kon bu doon ne loolu maa ngi relayer njàngale yonent saa salaam di wax loo xam ne rëbb la ci wax ba pare man may bàyyi sa ñam sama njaboot mel noonu di doxale noonu konoon te comme man Ibnu Mas'ud ma defoon lool kon de euh, jàppuma ndénkaaneem Seydina Shuayb nabiyullahi wa maa uridu an uxaalifakum ilaa maa anhaakum anhu in uridu illal islaaha mastata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaah waaw alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ca suuratu Hud mu ne ko kon de jàppuma kon bu doon loolu am na dénkaanim sayyidina Shuayb ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ba mu waxee gaaya ne leen samay ñoñ bu leen yaakaar ne man dama leen di tere riba yi par exemple ne leen lii dafa xaraam façon commerce yi dafa xaraam ngir ngeen bàyyi ko mu récupérer marché bi <laughs> eh yii laa xaram ba ngeen koy bàyyi may weesaloo gi di dem ci li di aaye di leen ko di ko def di weesaloo gi yéen ngir def ko Cheikh Ibrahima Sakho <laughs> rahimahullah waaw loolu yeneen ci may saa salaam ak képp koo xamante ne gis nga Ibnu Mas'ud tamit waaw humul ladina rabbahumul Mustafa wa kafa ñoon leneen saa salaam yar ko doy na loolu mooy ku war ki kuy jàngale ci diine wala kuy prêcher la bon parole nga fexe sa kem kattan nga conformé wu ak lu baax li ngay jàngale lu bon li ngay tere nga mbal wax naa la bari na léeg-léeg gis nga ñu bari ñu bari dañuy naw ay ay ay ay ay boroom xam-xam ay nitu diine waaw ay ustaas dañu leen di naw parce que dañ leen di dégg ci rajo bi dégg leen di ñëw ci conférence bi fekk seen conférence bu jaral gaay lu ne mais gaay buñ commencé ñëw seen kër rek commencé leen a xeeb ñu la waaw ñu bari ci ñoom pas ñëpp ah alhamdulilah waaw <laughs> ah, ñu bari booy commencé di dem seen kër en fait loolu mënoo tere jaam bi nit ki mu def entre. comparaison entre kii li ma dégg muy jàngale ak li ma fekk këram ni këram mel loolu kenn manu koo tere kenn xam nga keroog dañuy <laughs> gis suwar bi ah hmm? dañuy gis suwar yi ñaari taalibe yi saxaaba yi ñu ngi naan waaye ñun ñun de saa yi kii moo ñu doon tere moo ne woon yeneen saa dafa tere woon kii ba pare ñu ñëw fekk ko këram mu feebar ñëw di ko seet fekk këram rido boo xam daa may des kenn ki ne ko xanaa déggoo woon dane woon ba mu des lu ñu biir lu ñu def ci rido kenn ki ne ko déedéet mooy loolu noonu defoon noonu ah comparaison boobu kenn mënu koo tere kenn parce que ñun mooy loolu la ah! lii de moo ñu waxoon lii te biñ ñëwee këram loolu kenn mënu loolu en nit boo ñëwee sax doon ko bëgg bañal sam xel sam xelalaan bañ day def comparaison par force <laughs> ñu bari bu ñuy dem kër sëriñ si di leen non dañuy dégradé wu ci seen kanam non dañuy en fait benn choc état de choc la ñuy génne dañ naan kay xanaa déedéet ndekete sii sii waaw parce que lii problème bii lañ am mooy lan suñu xadiis yi bala ñu àggale lii ñuy wax moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bële Samura conseil wa ida xalafta ala yaminin fa raayta gayraha xayran minha Samura non Abdurrahman man Samura rek Samura boo waatee ci mbir après ne doo ko def wala ni ko def nga gis leneen la nga ne woon doo ko def wala li ko def moom ngay def bàyyi gën defal la gën da nga kafaara Sayna Abu Hurayra waa ji dem ne waat naa ne du ma reer ñëw laaj yoneen sa far reer ñëw yoneen saa sam ne ko waaw loolu man xalafa képp ku waatati ci mbir mu gis ne la mu bàyyi lam ne woon du ko def moo gën na def loolee gën tamu kafaara léegi nag hadith Sayna Abu Musa bi yonent bay saa saab la mu woon ba pare jàngal ko jullit ñi moom bi mu ay mbiram loolu la doxal mooy lan mu ne inni mooy daa waatoon ne du leen yépp wallahi laa ahmilukum du ma leen yépp ñoom waa ashari yu yi ñoom Seydina Abu Musa ashari mais ba mu gisee ne ba pare affaire bi jàppandi ndax jàppandewul woon mu jox leen mu wóolu leen ne Seydina Bilaal demal woo Abu Muusa mu ne ko Abdallah ibn Qays Abdallah ibn Qays Abdallah ibn Qays ma tourné mu ne ma ajib Rasulullah wuyul ndawal yàlla li saa sallam moo lay woo mu ñëw jox ma ay i ne dañuy jox ma wa ma ne e gars yi damaa bëggoon yéen ñi ko fekke ngeen ñëw seede ci ashari yu sa mbokk yi gars yi ne ko ñëw wu dëm nañ la mu ne déet damay ragal ngeen foog ne maa ñëwoon wax ay wax yurut noonu quoi <laughs> gars yi ne ko ndaxa ñëw leen ànd ak man bañ dem fekk mbir mi waaw ah, parce que laata ñëw bi ñu leen expliquer rek ci la dégg sëy naa Bilaal di ko woo naan ko wul yonent bi alayhi salaam naan ko wul voilà comme mu ne euh, léegi léegi kon euh, euh, sëy naa kon loolu mooy yonent saa saa moom bi mu waatee ne du leen du yeb ñii ba mu gisee ne yeb moo gën mu yeb leen mooy la ce n'est pas dégg leen li may wax waaye bu leen xool li may jëf waaw waaw <laughs> moo tax gaa yu bari li ma doon wax sànq gis nga leen saa sam lii la gis nga li lay jàngal naan la defal defal moom bu jotee ay mbiram noonu la koy defee lu gën a rafet lool waaw bu ko defee kooku day neex a roy mais bu dee ne yow sawaay li ngay wax gaa yi bu ñëwee gis yow le contraire ngay def surtout ci kër ga gaa yi dootuñ am benn benn estime ci yow waaw bu leen yàlla tawféexalul nag dañuy bàyyi non seulement yow la baax ak njàngale mi sax ñu boole lépp ci poubelle bi alors que loolu waaw waxuñu képp kuy jàngale lépp muy jàngale par force te tamit cent pour cent ci war mais da ngay tendre def tous les efforts waaw ba li nga tële ñëpp xam ne kii da koo tële mais dara ak laxisme kese waaw waaw yii moom daa xaraam yii moom daa xaram yii daa xaraam wow après gars yi ñëw sa kër waaw voilà yéen ñi nga xamante ni voilà euh, gars yi tiim tele di di xool yu xaraam kese waaw ta- wenn taalibe ñëw sa kër fekk sa kër ngandum tele bu toll ni inna maa fa nekk sa njaboot toog ñuy seetaan ay ay ay Luz Clarita <laughs> ay feu de l'amour ko seetaan championnat bi di daw bu paree gaa yi ngi ci yeneen <laughs> ñu naan nit coupe du monde nag ay athlétisme jigéen ñu solu dara di ñali <laughs> waaw sa waa kër yëpp toog mais waa bu dugg see ba gis loolu mais foo jaar foo jaar estime ba nga amoon ci xolam dootoo ko am waaw te bu ko yàlla jàppanul day jàpp ne njàngale mi loolu yépp du dara lépp lay sànni <laughs> waaw moo tax wallahi ibnu Mas'ud li mu wax moo am solo bi ko ndaw si ne é ibnu Mas'ud yow li nga dem yoneen saa sam rëbb nu ko yow sa soxna da koy def gis naa ko ci sa soxna mu ne ko demal nga seet doggal demal ci kër ga nga xool maa ngi fii toog la xaar <laughs> femme bi dem xool soxna si xool xool xool ñëwaat ne ko ah waaw ay lay woon nag gisuma ko ci <laughs> moo tax ñenn borom xam-xam yi ne non peut-être que femme bi dafa juum wala muy gisoon na ko bu yàgg mais bi mu ko defee Ibnu Mas'ud gis ko ci saasa la na ko hé yeneen saasa daf xaramal li ñu ba waaw loolu ñu ne possibilité la moo am <laughs> kon lii lépp mooy gis nga xadiis yi ni mu rangaloo waaw mooy li ngay jàngale conforme wu ci. yoneen saa saa dam joxe conseil ba pare digal ko xeet bi képp ku waatati ne bu ma def wala dinaa def nga gis leneen li gën defal lool ta kafaara moom bi mu ko dalee mu ne asar yu nay du ma leen yenn ba mu gisee ne mu yenn leen moo gën neew la non man nag damaa waatoon quoi sama waat daa am solo man maay dawal yàlla déedéet dafa bàyyi la mu waat def contraire bi ba pare ne kafaara léegi kon loolu am solo la beneen point beneen point ci bunt bi ñu nekk ba léegi muy lëkkaale bi Abdullah imaamu Nawawi dane sopp gu ñu sopp nit ki bu waatee ne ci wenn waan mu gis leneen li gën mu def leneen li mooy ah, lii kay dafa leer <laughs> ba pare mu mu mu kafaara mooy dafa leer ñetti xadiis yi yépp surtout ñaar yi ñu nekk ak ba ko jiitu it bu Seydina Abdurrahman ibn bu ci nekk texte kaddu yooyu ci boppam la yeneen saa sama wax man xalafa ala yaminin fa raa gayraha xayran minha falyukaffir an yamini walyafal alladi huwa xayr képp ku waate ne du ma def lii wala dinaa def mu gis ne def moo gën lam ne woon du ko def wala bàyyi moo gën lam ne woon moom lay def na def la gën tamu kafaara waaw léegi nag bon xanaa fii ñu rappelé kafaara aaya ba tuuti rek gisoon nañ ko ba ñuy gis xadiis Seydina Abdurrahman ibn Samura ba ñu koy njëkk a gis ca euh, mooy aaya bi nekk ci suuratul Maa'ida aaya quatre-vingt-neuf borom bi ne ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim laa yu'aaxizukum allahu bil-laghwi fii aymaanikum walaakin yu'aaxizukum bimaa 'aqadtumul aymaan fakaffaaratuhu it'aamu 'asharati masaakiina min awsati maa tut'imuuna ahliikum aw kiswatuhum aw tahriiru raqabatin faman lam yajid fa siyaamu talaatati ayyaam zaalika kaffaaratu aymaanikum idaa halaftum wahfazuu aymaanakum kazaalika yubayyinu Allaahu lakum aayaatihi la'allakum tashkuruun nan lañuy kafaara boobu it dinañ ñëw am na di ci kaw luñ tàmbalee imaam dina indi buntu bi waaw waaw mooy buntu bi ci tegu aaya bii sax lay indi waaw mooy borom bi du leen jàppe li nga xam ne allahu fi ay lahul uh, ayman ci seen nit ñi mooy loo xam ne nit ñi dañ koo tàmm di wax waaye yow gisoo diw billaay gisuma ko non kooku kenn du ko ah non xam nga kooku mooy kooku mooy lu takk ci làmmiñ yi kese la ah sa doo ñëw seet si ma billaay du ma ñëw kooku manu si non loolu yàlla jàppewul lool <laughs> walakin yu'akhidhukum waaye lim leen di jàppe bima aqadtumul ayman li nga xam nag da ngeen koo fas mu nekk ay giñ yu dëggu fa kafaratu léegi nag boo ñëwee ba giñ ne duma def après nga war a def comme waa ji ne woon du reer wat naa ci yàlla ne du ma reer après mu dem ba ci biir gis ne mu reer nag léegi lan ngay fare sa lool waaw waaw ndaw sa ne wat naa ci yàlla man sama alalu jëkkër dootuma ko laal dem ba ci biir gis ne é eh, léegi laal ko kat moo gën parce que <laughs> ah waa léegi est léegi day ñëw rawnu rek déet mooy nag dangay dangay da ngay def loolu moo gën defal bul naan waa man damaa waatoon moo tax noo man waatoon naa ne diw dootuma ko tuddati waaw noo man damaa waatoon ne kooku dootul xewleeti ba sama tànk teg tegu wala dootuma dem këram dootuma ko woo effacé woon naa numéro waaw léegi yow Iblis jay la ngay def loolu nga dem fenn ñuy wax ci mbokkook ak dox yooyu ak tamit gravité bi nekk ci dogoo yooyu moo doon doonay nekk naan noo damaa waatoon après boo waatee nag waaye sa waat gi ngay teg nee du loolu la saa sa wax ku fi waat dara nee du ma def wala damay def nga gis leneen gën ko eh, defal li gën ta nga kafaara léegi nooy kafaara mu ne kafaaratu it'amu asharati masakin première mooy ñett yu njëkk yi choix la mooy yaa ngi choisir bu la neex bu lii amul ci ngay door a jàllale nag ci ci tegu waxoon naa la booba ca hadith Seydina Abdurrahman ibn Samura ba euh, euh, radiyallahu anhu léeg-léeg nag gaa yu bari bi ñuy juum dañuy tëb rek commencé woor ay way déet leel fukki miskiin laa wax ci li nga xam ne mooy li gën a ah diggu doomu ci li ngeen di dundee waaw yow kenn yow yow moom yow yow yow yow yow yow am na façon ceeb bu ñuy jaay ci magasin yi jamais nga jëndu ay ay yu kawee rek yow parfumé kese ngay lekk ak waa dëkk bi parfumé mooy li li nekk ci ci ci diggu dóomu léegi nga war a kafaara jël la gën a bon bëgg koo jox ñu la di diis déedéet min awsati ma tut'imuna ahlikum li gina diggu dóomu li ngeen di dundale seen waañ seen ñoñ yi benn leel kon fukki miskin loolu ngay jëkk a def moom noo boo foir mooy su nga tànn bi aw kiswatum wala nga nga solal fukki miskin nga jox leen yére yu sol waaw su nga dem ci magasin yi jënd ay yére wala nga jënd ay pièces jox le tailleur mu ñawal leen beneen bi nga xam ne am nga ci choix aw tahrir raqaba wala boobu nga goreelu jàmm ñetta ngoo ñetti yi choix la boo ci def baax na léegi nag bu dee yii yépp manoo ko fa maam yajib borom bi ne ku trouvéwul benn ci fa siyaamu salaasati ayyaam nga door a woor ñetti fan voilà mais doo tëb rek commencé di ñetti fan alors que yow am nga loo mën a joxe lu nit di lekk fukki miskin wala solal leen nga ne ma jaam ma ne la benn jaam bu dee amatul ñaar yu njëkk yi ngay essayer ba pare borom bi na ne boo manul lool lépp fa man lam yegi dajoo ci yii fa siyaamu léegi nag woor ci la woor di door a ñëwee salaasati ayyaam mu ne daalika lii kafaaratu aymaanikum mooy ni ngeen di fara seen ngiñ ñi idaa xalaftum bu war a def lu contraire rek la ngeen waxoon fahfazu aymaanakum waay waay gi denc leen garde leen seen ngiñ yi bu leen ko nekk loo xam ne am po ngeen koy defee ngeen koy jàppe buñ nee nii rek ngeen tëggu watte waaw tëggu wat dinaa def ak duma def léegi al imaam al xaafis an-Nawawi rahimahullah léegi mu wax fii bon loo xam ne nañ ko tëjee ndax am na solo gis naa mu koy wax ci al minhaj ci buntu bi baabu nat bi la ko tuddee parce que bon imaamul muslim wax naa la kitaabul ayman moom téere yi la def mais buntu yi non ñoom xasxeetu imaamu Nawawi yi rahmatullah alayhi ñoo ñëw def baabu buntu nat bi man xalafa yaminan fara ghayra khayran min an yati huwa khayr wa yukaffiru ay yamin mu ne moom foofu nag bi muy saraal yi mu ne fii hadhihi al ahadith mooy hadith dafa imaamu muslim indi hadith Seydina Abu Musa bi ñu gis nii hadith Seydina Abu Hurayra ak yeneen ak bu Seydina kii bi euh, euh, ja euh, Samura muy no Abdurrahman ibn Samura radiyallahu ta'ala anil jami' léegi foofu bi mu ne fii hadi al ahadith mu ne nekk na ci hadith yi dalalatun wala dilalatun boo wax baax na dalalatun ab tegtal ala anna kene ala man xalafa anna man xalafa ala fi'li shay'in aw tarkihi wa kana al hinthu xayran min at-tamadi ala al yamin istuhibba lahu al hinthu mu ne képp dañ ciy jàngee ci hadith yi képp tegtal la képp koo xam dafa waat ci jëf benn mbir wala bàyyi ko bañ koo def mu gis ne la mu ne dina ko du ko def def ko nag moo gën wala lam ne da koy ba du ko def da koy def bokk mu bañ koo def gën mu ne loolu loolu mu gis ne def loolu lu lu wuteeg lam ne moom lam waat moo gën mu continuer ci ngiñam nga kooku li ñu sopp ci moom mooy ñu ne ko defal lu contraire rek la nga waxoon la nga gëñoon ba pare wa talzamuhul kafaara ba pare nag léegi nag day war ci kawam nag mu war a kafaara mu ne wa hada li muttafaqun alayhi boroom xam yi dëppoo nañ mu ne wa ajma'u boroom xam-xam yi am na ijma consensus communautaire waaw dëppoo nañu ñoom ñépp ala annahu kaana la tajibu alayhi al-kaffaaru kaffaaru qabla al-hins mooy euh, kaana euh, mooy euh, war warul warul warul al-kaffaara waaw warul laata mooy duñ na ko ah comme waa ji waa ji waatoon ne du reer léegi kenn du ne ko euh, mooy dëppoo nañ ne reeragul fekk reeragul wa billahi duma reer tey léegi mu gis ne daa war a reer mooy mais reeragul mu ne loolu dëppoo nañ ne warul ñu ne ko léegi yow defagul lam ne woon du ko def ñu ne ko léegi yow kafaaral déedéet <laughs> mu ne loolu yi dëppoo nañ ci kene warul muy kafaara avant muy def lu contraire lim ne woon moom lay def du ko def wala dina ko def mu ne wa ala annahu yajuzu ta'khiru 'anil hins mu ne te lool dëppoo nañ tamit que ne mën na yéexe kafaara gi ah ci bu dee ne daa mooy daa def lam ne woon du ko def ba pare wala bàyyi lam ne woon du ko baax mu ne wa ala annahu waaye dëppoo nañ que ne annahu la yajuzu taqdimu 'ala al-yamin mooy laata waat gi manoo ne yow waata boo <laughs> dëppoo nañ ne man manuma ne yow instant bi par exemple état euh, bi par exemple ma ne <laughs> man waataguma waat naa ne duma dem lycée wala waat naa ne duma dem Kajoor tey wala wala ci weer wi léegi ah man laata may waat loolu laata sax may xalaat loolu kenn du ma ne léegi ka faral Eh, ay kawal way kafaara waataguma mu ne loolu ñëpp tamit dëppoo nañ ci waaw <laughs> waaw waaw waaw wala annahu la yajuzu taqdimuha ah, prix jiital kafaara gi ci ngiñ gi déedéet mu ne waaye nag waxtalafu wute nañ fii jawaziya ba'da al-yamin wa qabla al-hilm mu ne nag waaye nag boroom xam-xam yi wute nañ ci possibilité kafaara ba'da al-yamin mooy bi nga waatee ba pare rek automatiquement wa qabla al ak laata ngay def lu koon lu ko lu lu euh, wuuteeg la nga xam ne woon nee woon nga euh, dinaa ko def ba pare defoo ko ndax gis nga ne ñàkk koo def moo gën wala la nga xamante ne nii nee nga ah man duma ko def waaye nga gis ne ah def ko kat mooy li nga xamante ne euh, mooy lii Euh, mooy li gën waaw waaw kon loolu <laughs> léegi nag mu ne nag foofu euh, euh, mooy mooy mooy wute nañ foofu nag waaw mu ne loolu nag wute nañ ci nag waaw loolu nag fa la wute bi nekk léegi nag al imaam al xaafizu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne léegi mu ne <laughs> kon loolu lañu wute ah léegi nag mu ne léegi léegi euh, mu léegi nag mu indi eh, ku nekk li nga wax mu ne fa jawazaha Malik mu ne imaamu Malik ne loolu mën naa nekk mooy laata mooy ginnaaw yi nga giñee ba pare ak laata ngay def lu contraire ak loole mais dogu nga ne da ngay def lool ko waa ji ne woon euh, man de du ma reer waaye xam na ne mu ngi nii di waajal ngir reer léegi mën naa kafaara jiital kafaara gi voilà waaw façon mu ngi nii dugal na mbir yi di ko tàngal kon mën naa dugal ka jiital kafaara gi waaw <laughs> waaw wala loo xam ne nee na suba la ko war a def wala daa quinze jours waaye jël na décision ne da koy def malgré waatoon na du ko def loolu mu ne imaamu Maalik nee na loolu mën na ko jiital wal Awzaa'i ak imaam al Awzaa'i wa Sawri ak imaam wa Shaafi'i ak imaam ash-Shaafi'i rahmatullahi alayhi wa arba'atu ashara wa arba'atu wa arba'atu mu ne ak quatorze fukk ak ñeenti ay saxaaba yoo xamante ne nii fukk ñeenti ay saxaaba yoo xamante ne nii ñoom itam lii la wax voilà ah wa jamaatun ak mbooloo min at-taabi'iin ci ñi nga xam ne ñooy seen taalibe yi mu ne wa huwa ta wax jii ne loolu mën naa nekk mën nga ko jiital ba nga waatee ba pare te aata ngay def la nga ne woon doo ko def mu ne te loolu qawlu jamaahirul ulama mooy waxu l'écrasante majorité des des savants boroom xam-xam bi mu ne waaye laakin nee nañ qaalu yustahabbu kawnuha ba'da al-hilf waaye malgré que ne man na ko jiital waaye liñ gën nag mooy na def na def lam noonu du ko def ba mu waatee ne du ko def mooy li gën nag li ñu gën a sopp mooy bu bu ko defee ba pare naa mu ne kanta suñu sëriñ bi ànd naa ñi waaye nag da ciy am lu mu génne Shafi'i yu am na lu mu ci seetaat takfiru bi sawm bu dee yow mooy bu dee woor mooy ñett yu njëkk yi manoo ci dara léegi nag nga war a kafaara woor waaw mu ne boobu nag laa yajuuzu qabla al-hins boobu baroo woor alors que defagoo la nga xamante ni moom nga ne woon duma ko def walla ba nga ne woon naa ko def bàyyi woo fekk il faut nga def loolu ba pare la nga ne woon ko def ba pare bu dee woor moo fi fës mooy ñett amoo amoo yow loo dundalee fukki muskin loo leen solal waaye loo libéré jàmm léegi nag mu des soo woor mu ne bu dee woor nag bu booba xam nga loolu mënula nekk ngay woor amaa nga def la nga war ne woon du ma ko def li annahu ndax lan moom koor ibadatun badaniya jaamu yàlla ak yaram la fala yajuzu kon nag du mën a nekk taqdimuha ala waqtiha ñu koy jiital ci waxtoom te waxtoom mooy après bi nga bi nga nee la nga waatoon ne doo ko def nga def koo pare waaw ka salaati comme julli rek kon julli manoo julli avant l'heure pareil wa sawmi ramadan ak woor koor fii mu ne loo bëgg bëgg woor ñu ngi ci rajab naan ramadan ngay woor léegi nii loolu moom bu dul da ngay fay moom ramadan ba weesu bii di ñëw moom manu la nekk mu ne waa ma takfiiru kanta li nga xam ne moom la ngay kafaara la ngay faye bil maali ci alal la te mooy joxe li nga xamante ne mooy fukki euh, leela fukki miskin solal leer ak li nga xam ne mooy libéré jaam mu ne kanta yooyu nga xam ne ci alal la fa yajuzu taqdimuhu yooyu nag man nga koo jiital kama yajuzu comme ni nga xam ne la possibilité temps jiilu zakat yi mooy jiital zakat gis nga moom logique bi mooy li nga xam ne jaamu yàllaaj yaram la comme koor bu dee kafaaraay koor nga war a def bu boobaa mën nga ko jiital bu dee yi nga xam ne alal la te mooy yi ci kaw loolu mën nga koo jiital comme zakat mu ne waslas naa daal dinay eh, seppee daal di excepté ba'du ashaabina lenn ci suñu mbokk yi ñun Shafi'i xintul maasiya mooy ngiñ gi nga xam ne mooy yàlla la <laughs> ñu ne fa qaala laa yajuuzu taqdiimu kafaarati boobu kenn manoo manoo jiital li koy kafaara li am na fii ndax bu boobaa mooy da cee nekk i'aanatun mooy dimbali alal maasiya waaw ki mooy yàlla waat naa ci yàlla dinaa lekk la yàpp mbaam xuux léegi léegi <laughs> léegi yow loolu noonu ah <laughs> loolu doo ko jiitalaa voilà waaw wala xinsul maasiya wala xinsul maasiya non loo xamante ne waa ji mooy bu ko bàyyee mooy non non moo du lii waaw mooy loo xamante ne moom bu ko defee neew na du ko def mais bu ko defee bàkkaar lay doon lool dañ naan la lool ci boppam mu ne fa qaala laa yajuuzu taqdiimu kafaarati kooku mënoo jiital kafaara li am na fii ndax bu boobaa day mel dañ lay jàppale ci maasiya waaw. mu ne wal jumhur ala ija ija ijza ya te ne lool lool mën naa nekk ka ghayril ma'siya même bu dee ne du bàkkaar waaw mooy li nga xam ne bo pas misaal bi ma joxe woon hinsul ma'siya mooy man damaa ne woon euh, euh, comme li ma waxoon voilà damay du dinaa lekk poor dinaa lekk maam waaw war naa ci yàlla léegi ñu ne comme que loolu mu waat noonu mooy yàlla la léegi foofu kafaaram du ko jiital waaw du ko jiital waa jumhur ne bañ a jiital mën naa jiital comme bu dee ne la mu waxoon tamit jaamu yàlla la woon voilà même bu dee ne nekkul ci jaamu yàlla du du du mooy yàlla comme ki ne woon xam nga loolu mooy yàlla la di waat naan di nga def loo xam ne bàkkaar la voilà léegi kenn du na léegi yow gaawal léegi da ngay kafaara li jiital kafaara gi ñoom ñu ne loolu euh, waa ji kenn du ko laaja laa yajuuzu taqdimu kafaarati kenn du ko ji permettre mu koy jiital voilà kenn du koy permettre mu koy jiital waa jumhur ne bañ a mën a nekk mu ne wa qaala abu xanifa al imam abu xanifa rahimahullah saabu ak mbokkam yi wa ashab ak ashbah ak ashab mooy maliki bi al maliki laa yajuuzu ñoom ñu ne moom d'un point que ne jàgganul yi jaadul jellul taqdimul kafaara ñuy jiital kafaara alal xinsi te alors que waa ji defagul lam ne woon du ko def lam waatoon bi kulli xaal ci xaal yëpp ñoom nañ ne ñoom mbir mi de toute façon kafaara balaa am mooy il faut waa ji def lam noonu bu koy yoneen saa sam li ne du ma leen yeb kafaara gi balaa am mooy mu yeb leen ba pare waaw waaw loolu la bu ci nekk rek waa ji ne woon du lekkati ganaar parce gis na ko muy lekk loo xam daa kii léegi ñëwal lekk kenn du kon léegi yow lekk ka léegi kiiwal ba pare déedéet mooy day def day lekk ba pare mais manu koo jiital ainsi de suite ak yooyu loolu la iwal imam Euh, ci Maliki rahmatullah alayhi ak Hanafiyyi wax mu ne euh, mu ne nag wa dalilu jumhur tegtalu waa jumhur mooy zawahiru hadhihi al ahadith mooy feeñu li feeñ ci hadith yi wal qiyas ala ta'jil zakat ak qiyas ko ci jiital zakat ni mu mën nekke euh, laata muy jot joxe sa zakat te heure jotagul aka noonu wallahu ta'ala a'lam loolu la al imamu